baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wadrib lahum mathala rajulayni jacalnaa li axadihimaa jannatayni min acnaabin wa xafafnaahumaa binaxlin wa jacalnaa baynahumaa zarcan kilda aljannatayni aatat ukulahaa walam tadlim minhu shay'an wa fajjarnaa xilaalahumaa nahara kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy fanweer beek ñaar waxoon nañ la nag fii nag mu ngi dugg ci beneen misaal bu mu ñu fiy saddal ginnaaw bi nga xamante ne nii waxoon nañu ba ñuy tàmbale ci nettali waa asxaabul kahfi di ndaw yoo yële dawoon làqatu woon fi nga xamante ne nii mooy fi nga xamante ne mooy xuntu woo mala di boo bële nga xamante ne nii ca caverne ba waxoon nañ fa ne waaye laa saar bii suñu boroom tabaaraka wa taala daf ñu fiy wane li nga xam ne mooy fitna yi nga xamante ne nii yi gën a màgg yi nga xam ne doomu aadama bi alayhi salaatu wassalaam du deñ di ko jànkoonteel mooy mën na cee jànkoonteel rawatina ci fitne yii muy tudd te nag bu géewu mu koy wane da pare nag di ñu wan buñ ci gisee fitna yooyu buñ ci tàbbee na lañ génnee wala sax man la ñuy moytoo ba man ci ba ba duñu ci dugg loolu borom bi gisoon nañu fitnaay nguur buur ba nga xamante ne nii moom moom nguur ba ko borom bi taxoon na jox moom au lieu mu sant ci borom bi li mu def mooy di ci mooy borom bi tabaraka wa taala utool ko ay dend ba pare wax nit ñi ne leen aywa di dee leen jaamu day ñëw leen ngeen di def ni man di jaamu keneen ku dul borom bi tabaraka wa taala ba waxoon ko jeunes yoo yële waaye yit ñoom ñu bañ mooy fitnaay jeunesse nga nekk ndaw teewul nga nekk koo xamante ne nii dangaa war a jaamu sa borom wax ni noonu nan lañ ciy génne mooy bu dee ne fa ngeen nekk manu ngeen faa jaamu seen borom mooy xumbaay yi boo nekkee ci dëkk bi mu xumb lool xoolal bërëb ya nga xam ne fa ngay mën a wéete ca jàkka yaak yooyu di fa sant di fa jëlil sa borom di fa jaamu sa borom waaye nekk fi xumb te xumb lépp di lu xaraam nga naan awma ci choix am nga ci choix kay kon nag mbir yooyu na googu gisoon nañu ko. léegi nag fii mu ñuy jox beneen fitna boo xamante ne nii di ñu jox misaalu beneen fitna boo xamante ne day gaaral li nga xamante ne mooy doomu aadama yi muy fitna gi nga xamante ne mooy fitnaay alal loolu nag la ñuy nettali nii ak li nga xamante ne nii mooy ñaar ñu doon ànd mooy alal ji tax yow ba nga borom di defalee alal nga foog ne daal yow léegi sa dund moom or la léegi nag moom wurus la dundub waa ji nga xam ne moom sa mbokk la wonkat kat wala sa xarit la woon waaye dafa ñàkk nga jàpp gu dundam moom moom weñ gu ñuul kon nag nga xam ne yow moom di xeebaate ndax li la borom bi jox loolu nag tax ngay mooy borom bi suñu borom nag di ñu wan fitna googu na ngeen ko moytu te bu dikkee mu ñuy tuddal fii ñaar ñoo xamante ni nii moom ak ñoo wuute kenn ki comme nañu gise woon te am na lu ma naroon a fàtte mooy suñu borom fii dafiy wane ci saar bii façon yi nga xamante ne nii mooy parandoom yi mooy awliya oom yi ñi nga xam ne ñoom moo méngoo seeni mbir ñi nga xam ne borom bi noonu la ñu wutee xam nga ay jeunes la ñu gisoon yoo xamante ne nii mooy nekk ndaw teewu leen a nekk ñu baax ñoo xamante ni yàllaa leen ñor moo leen di yëngal seen lépp ci borom bi tabaaraka wa taala ginnaaw loolu mu ñuy jox ñoo xamante ne façon koo xam ne ñoom xam nga ñële amuñoon dara ay jeunes lañu woon ba pare waaye nag bon ñoom ñu nar leen dugal ci loo xam ne ñu bañ léegi nag mu des ñi nga xam ne fii mu ñuy jox fitnaay keneen koo xamante ne nii mooy ne li nga xam ne mooy euh, beneen façon wàllu bi boo xam ne mooy paranoïa borom bi tabaaraka wa taala moom boroom bi dafa def dafa ñàkk. voilà ñu xam ne ko nit ki bu ñàkkee teewul mu nekk koo xamante ni nitu yàlla lay doon nit koo xamante ni day jaamu borom bi tabaaraka wa taala ak ñàkk du tax mu ne ah kon man nag moom moom bokkuma ci déedéet suñu borom ni ñu wax kon mu ne wadrib mu ne sa dal la wum ñeel leen masalan li nga xamante ni mooy misaal mu ne kon wadrib sa dal. lahum ñaan leen ñoom yéefér yi waaye tamit fa dalal ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi masalan li nga xam ne am misaal la rajulan rajulay ni ñaari góor yoo xamante ne nii jaal naa ñun de borom bi tabaraka wa taala di ñun ñoo def li ahadihima ñeel kenn ki ci ñoom ñaar moom maa ko defal lan laa ko defalal jannatayni ñaari aljana ñaari tool yoo xamante ni nii yu baax a baax la léegi min anaabin ajjana ñaari ajjana la yoo xam ne nag moom ci anaabin mooy ajjanaay raisin la de mooy raisin ju barkeel te bari de moo am ci tool ba wa xafafnaahuma bi naxl suñu boroom tabaaraka wa taala nee na ma daal di leen defal nag mooy seen diggante ma defal leen bi naxlin mooy loo xamante ne ay garabu tàndarma wa ja'alnaa baynahuma zar'a ba pare ma daal di leen defal li nga xamante ne nii mooy seen diggante ma def fa am mbay mooy de moom daal boo seetloo waa ji façon yii meññ daal yi nga xam ne moom la ñuy ji ak saxal ak yi nga xam ne moom la mbay wa baykat yi di soxla lu ci nekk rek borom bi tabaaraka wa taala daf ko ko yombalal defal ko ko. kon moom loolu lépp la ko borom bi tabaaraka wa taala daal di woon defal de. voilà wërale waaw waxafaf naa mooy ma wërale voilà mooy euh, wata comme ni wataral malaayikata xaaf fii na comme biñ gisoon ci suuratu zumar mooy ñu wër men xawlil arsh mooy waxafaf naa baynahuma bi naxl ma daal di wërale mooy seen ñaari toolam yooyu nga xamante ne nii bi naxlin ci ay tàndarma wajaal naa ba pare ma def baynahuma diggante li nga xamante ne mooy garabu raisin yeeg tàndarma ji saran am mbay kiltal jannatay di mu ne gis ngeen ñaari taat ñaari toolam yooyu le benn bu ci nekk aatat day indi ukulaha meññeefam ñamam li nga xamante ne nii mooy meññeef woo koy génne walam tazlim minhu shay'a te mooy dara nag du ci wàññeeku def ta duñ ci mooy mooy moom mooy nim production bi mais bu ñëwee waa ji daal masha allah kese ngay mën a wax ne ndax mbir mi mooy day rafet lool ba pare te dara du ci wàññeeku mooy récolte bi day baax lool moom la naan walam tadlim minu shay'a wa jar naa ba pare nag ma daal di koy ballal xilaalahuma diggante ñaari toolam yu mag yi nahara ay dex yoo xamante ni nii ay cours d'eau di ay fëlaw yoo xamante ne nii ci lay man di arroser te xam nga ne lii baykat bu ne mooy xoolal lii rek am tool yu baax façon meññeef yu bari di ci génnee yoo xam ne tooli tàndarma tooli raisin ak toolu ma mbay mbay mi nga xamante ne nii ci wàllu yi nga xam ne moom la ñuy bay yeneen yi nga xam ne yoo yëlee léegi nag moom mu am yooyu yëpp ba pare suñu borom defal ko ci tool ñaari toolam yi am ndox moo xam ne ci lay jaar nga xam ne irrigation bi moom du ci sonn sax di dem bu sori wala di wutim ndox ngir di xaar taw yi teg ay mbiram ci taw bi bu tawee baax na bu tawul moom mu xam ne ah jàpp ci yàlla déedéet waaye nag mooy ne borom bi da koo defal li nga xamante ne lépp mooy mooy moom ndoxam. jaa mooy saison bu nekk mbir mi day day day day day génne ay mbir de saison bu nekk bu mooy ne mooy ne moom jamono ju nekk rek ci at mi mooy tool yaa ngay génne walam tazlim minu shay'a leneen wa kaana lahu samarun mu amoon nag ay meññeef yu baax bari woon alal nag alal ju bari joo xamante ne nii ay garab waaye it li nga xamante ne nii mooy am na ci boroom xam-xam yu ne waaye daa amoon oor ak xaalis yooyu tamit bari woon na ci de waaye daal wa kaana lahu samarun tañeeloon na waa gi kenn ci ñoom ñaar ma defal ko tool yii yépp moom da amoon na samarun meññeef yu baax yu doon génn ca toolam ya fa qaala nag ginnaaw bi mu gisee xéewal gii mu am ko gis ne mbokkam mi muy xaritam bi amu ko fa xaala mu wax li saahibihi ki nga xam ne mooy àndandoomam bi wa te mu ngi discuter ak moom mooy di waxtaan ak moom nag mu naan ko man mii kat xam nga ne moom nag maa lëpp alal nag waa azzu nafara te nag bon xam nga ne nag bon du ñu benn quoi mooy man nag maa la ëpp mbooloo gin la koo teddale mooy ne xam nga ne moos maala la a tedd li nga xamante ne mooy mbooloo sama mooy ñi may dar ñoo gën a tedd ñi nga xam ne ñoo lay dar ñi may àndal man ñi may fréquenté xam nga ne ñoo gën a tedd yow ñi ngay fréquenté maa la ëpp alal te ñi may àndal ñoo la a nekk ñi nga xamante ni ci high class bi ñoo la gën a tedd de wa jël sama carnet d'adresse moo gën sa bos bokkuñu sax ma ak yow ñun ñii bokkuñu sax maag yow bokkuñu ay mbir wa daxala jannatahu mu daal di nag dugg ca toolam yoo yele nag dugg ca benn bés wa huwa ta moom zalimun li nafsihi de te moom mu ngi bokkaale di tooñ boppam ndax ñàkka sant xéewal yi ko defal bopp yoo ko boroom bi defal anakan la koy def lul boppam dong lay tooñ kon nag mbir maa ngi noonu mu ne kon wa huwa zalimun li nafsi ñi nga xam ne ci la suule jëf si la suule xéewalu borom bi bañ koo reconnaître bañ koo nangul xaala mu ngi naan nag na yéemu nag ci tool beeg meññeef yeeg ni mu rafete naan xaala man mii sax maa adunnu man mii sax njortuma te yaakaaruma daal sama alal jii sama tool bii daal ak ni mu meññee ak nii mu mel daal man daal jàppuma ne daal lii daal moom moom mooy mooy dina deñ daal mooy dina fi jóge jékki rek tool bii nii mu mel nga jékki dootul amati non loolu man gëw ma ne lool man naa nekk quoi wa ma azunnu ta sax man mii sax njortuma sax waaye man daal njortuma an na saate te gëw ma sax que ne saa biñ may wax qaa'ima ne luy taxaw la da yawmal qiyaam wala in rudditu te sax bu ma dellu woon comme ni ngeen koy waxe ñi ma naan saa am na waaye te mooy way ñàkk ñi rek sama alal ji rek lañ soxla ñu naan ñu saafu yi bëgg rek ma leen di defal di leen jox ay mbir daal wala in rudditu te man mii sax jàpp naa ne bu buñ ma delloo woon ilaa bii ca sama borom comme ñoom niñ koy waxe ne dinañ ma dekki lëllëg la aji dan na waay waat naa ne dinaa trouver xayran lu gën minha munqalaba lu gën li nga xamante ne nii mooy sama tool bi delluwaay mooy demee foofu bu dee ne lool am na ah, la ma fay trouver sax mooy lu baax lay doon dee kon nag affaire baa ngi noon ak delluwaay goo xam ne daal bu baax la daal moom loolu la mooy bon gëw ma ko waaye bu amee noonu kese la mën a demee qaala lahu saahibuhu wa huwa yuhaawiru léegi nag xaritam ba nga xamante ne mooy way ñàkk bi nag di wax ak moom di discuter ak moom nag di wax ak moom ana lan la ko wax loolu la ñuy gis insha allahu taala ci jotaay bi ni ñëw wallahu taala alam